rajulun benn góor la moo ci gën yuqaalu lahu Uways koo xam ne Uways lañ koy wax wa lahu waalida moom nag am na benn yaay yaayam waajuram wu jigéen wa kaana bihi bayaad daa amoon ak ngaana nag ah bu ko daloon ab leeb fa mu ruuhu ku ko gis ci yéen na ngeen ko digal fal yastaghfir lakum na ko ñaan mu ñaanal leen yàlla njéggal kon lii mooy xadiis bi <laughs> lii mooy xadiis bi léegi kon laaj bi xam nga rawaahu muslim kon léegi moo indi na riwaay yi nga xam ne yii i imaam muslim daal dina koy indi kon nag al imaam léegi laaj bi mooy est ce que moom kese ko solo ñu ne la noono sëriñam di al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi indi na ko ci musnad umar ibn al-khattab ta'ala anhum wa ardaah waaw léegi imaamul muslim nii la ko ëndee mooy jarul ñu ci jaaraat xadiis yii yépp mooy lam indi ci buntu wam mu ngi ko indi kitaabu première liñ ciy jàng kon taxriij bi gis nañu imaamu Ahmad moo ko ci fekk ci ñoom ñaar kese ñoo ko solo euh, moo taalibe bi imaam muslim euh, imaam Ahmad ak bi imaam muslim rahmatullah alayhima kon mu ngi ko indi imaam muslim ci kitaabu fadaa'il as-sahaabati radiyallahu anhum baabun min fadaa'il Uways al-Qarni radiyallahu anhu waaw buntu bi wax ci ngëneelu Uways léegi bala ñoo jàll fenn léegi noonu waa lañ wax ba pare mu ne haddathani jàllale bi kese la ñu wax mu ne haddathani Zuhayr ibn Harb mu ngi ko mu ngi ko jëlee mu ne haddathani nettali na man dong laa wax Zuhayr ibn Harb di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Ah, Abu Xaysama al-Baghdaadi an-Nasaa'i rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa Haashim ibn al-Qaasim mu nekk ñu ne mooy Haashim ibn al-Qaasim ibn Muslim ibn Miqsam Abu an-Nadr al-Baghdaadi rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Sulaymaan ibn al-Mughiira mu nekk ñu nettali mooy Sulaymaan ibn al-Mughiira di doomu al-Mughiira ah, Ah, muy Sulaymaan ibn al-Mughiira al-Qaysi Abu Sa'iid al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanii nettali na ma Sa'iid ibn Sa'iid al-Jurayri mu ne ki ma nettali mooy Sa'iid ibn Iyaas la tuddoon Abu Mas'uud al-Jurayri al-Basri rahimahullahu ta'aala an Abi Nadra moo ko jëlee ci Abu Nadra al-Mundhir ibn Maalik Abu Nadra al-Basri rahmatullahi alayhi an Usayr ibn Jaabir moo ko jëlee ci Usayr ibn Jaabir mi ngi sonn sànq waxoon nañ ay mbiram al-Kuufi radiyallahu anhu saxaaba la woon gis na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam anna ahlal kuufati wafadu ila Umar loolu mooy bi mujjee indi léegi beneen bi mu ne bi mu ëndee mooy waa am dafa ahlal kuufa wafadu ala Umar mooy bi ñu gisoon sànq que ne waa kuufa dañoo def délégation ñëw ci moom inni sami'tu rasulallahi mu ne dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ne inna xayra taabi'ina rajulun yuqaalu lahu Uways loolu moom imaam Muslim ni mu ëndee xadiis bii ba tudd loolu waa waa waa waa waa Irak de dañoo waa waa Kuufa dañoo defoon délégation ñëw Seydina Omar ah mu teg ci hadis ne haddathana Zuhayr ibn Harb wa Muhammad ibn al-Muthanna mu ne te nettali nañu ba léegi Zuhayr ibn Harb moom lañ ci sànq Abu Khaythama an-Nasa'i wa Muhammad ibn al-Muthanna di Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays Abu Musa az-Zamin al-Basri bokkoon ci euh, sëriñu waa kutubu sitta rahmatullahi alayhim borom juróom-benn téere imaamul Bukhari imaam Muslim imaam euh, Abu Dawud ak Tirmidhi ak an-Nasa'i ak ma Maaja ku nekk jàngal nala la ci benn boo xam ne amul benn intermédiaire qaala ñoom ñaari sama sëriñ yi Zuhayr ak Muhammad Zuhayr ibn Harb ak Muhammad ibn al-Musanna nee nañ haddathana Affan ibn Muslim ñu nekk leen nettali mooy Affan ibn Muslim bi Affan ibn Muslim ibn Abdillah Abu Usman al-Basri al-Baghdadi as-Saffar rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Hammad wa huwa ibn Salama mu nekk ñu ne mooy Hammad imam Muslim ne te mooy ibn Salama mooy Hammad ibn Salama ibn Dinar al-Basri Abu Salama rahimahullahu ta'ala an Sa'id al-Jurayri bi hadha al-isnad mu jële ci Sa'id ibn Iyas Abu Mas'ud al-Jurayri al-Basri moom lañ gis sànq ci sanad bi mooy mu continuer mooy la moom mu jële ko ci Abu Nadra Abu Nadra jële ko ci Usayr ibn Jabir radiyallahu anhu mu ne ci ñuy euh, sanad bi an Umar mu jële Sayyidina Umar radiyallahu anhu annahu qaala inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu inna khayra at-tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uways wa lahu walida wa kana bihi bayad famuruhu falyastaghfir lakum léegi beneen bi nga xam ne moom la njëkk andi mooy lu gudd liñ commencé nag foofu al imaamu muslim bi mu ëndee lii nii moom la ci teg ba léegi ci buntu biñ nekk hadith numéro un la teg indi benn indiwaat beneen ci suuf mu indi beneen hadith bi mu ne nii haddathana ishaq ibn ibrahim al-hanzali wa muhammad ibn al-muthanna wa muhammad ibn bashir rahmatullah alayhi mu ne nettali nañu ishaq ibn ibrahim al-hanzali mu ne ki ñu nettali mooy ishaq ibn di doom ibrahim al-Hanzali ah, muy Abu Yaqub di Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim mooy Ishaq ibn Rahawiya ah, wala Rahawiya loo ci wax baax naa ah wa Muhammad ibn Bakr ah, wa Muhammad ibn al-Muthanna moom lañ di sànq az-Zamin muy Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays Abu Musa az-Zamin al-Anazi al-Basri wa Muhammad ibn Bashar ak beneen mbokkam ni ay xarit lañu woon ay <laughs> ay àndandoo lañu woon <laughs> <laughs> Muhammad ibn Bashar ah Muhammad ibn Bashar ibn Uthman moom it al-Basri Abu Bakr muy mooy Bundar rahmatullah alayhima ñoom ñaar ñii ñoom ñaar ku nekk ci sëriñu ak kutubu sitta ku ci nekk tonga ñoom ñaar ñi ñu jàngal la wasita sans intermédiaire du amul benn dig-dig mu ne qaala Ishaq sama sëriñ bu njëkk bi di Ishaq ibn Rahawayh moom dane axbarana moom noonu la ñu ko jàngalee ne axbarana xabaare nañu mu ne wa qaala al-aaxaraani kanta ñaar ñu mujj ne bu Muhammad ibn al-Musanna Muhammad ibn Bashaar rahmatullah alayhima ku ci nekk ci ñoom ñaar dañ ne haddathana ñoom moom kaddu googu la ñu utilisé mu ne wal lafzu kanta li nga xam ne expression kaddu yi may indi fii nag man imaam Muslim ibn al-Musanna ñetti ñaareelu ki ma tudd ci sama sëriñ Isaaq ibn Ibrahim wa Muhammad ibn al-Musanna wa Muhammad ibn Bashaar ku ku ñaareel ka di ibn al-Musanna nag di Muhammad ibn al-Musanna kat ay kat doom yu ma jëlee ci moom moom laa indi fii mu ne haddathana nettali nañu Mu'az ibn Hisham mu ne ki leen nettali mooy Mu'az ibn Hisham ibn Abi Abdillah ad-Dustawa'i rahmatullahi alayhi al-Basri al-Yamani rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathani abi mu ne ki ma nettali mooy sama baay muy Hisham moo koy Hisham ibn <laughs> Abi Abdillah ah, ad-Dustawa'i rahmatullahi alayhi al-Basri ah. moom moo ko jëlee an Qatada mu jëlee ko ci Qatada ibn Di'ama ibn Qatada Abul Khattab rahimahullahu ta'ala an Zurara ibn Awfa moo ko jëlee ci Zurara ibn Awfa al-Amiri Abu Hajib al-Basri al-Qadi rahimahullahu ta'ala an Usayr ibn Jabir moo ko jëlee Sayyidina Usayr ibn Jabir gis nañ ko sànq annahu qala kana Umar ibn al-Khattab idha ata alayhi amdadu ahli al-Yaman sa'alahum afikum Uways ibn Amir kon ci kaw nii gis ngeen taxriij bi nii mooy li nga xam ne noo ne la ko al imaamu Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala daal di indi léegi nag ñu war a taxaw yeneen njàngat ginnaaw njàngatu taxriij bi waaw waaw mais lii mais quel rapport avec notre le le le le sujet le le le kii le titre de notre de notre buntu quoi de notre chapitre hein <laughs> hein mais ban lëkkaale la am dañ naan lëkkaale bi mooy la xam nga Imaamul Nawawi dane buntu ziyaare waa yiw loolu gis nañ ci xadiis wa mujalasatihim di toog ak ñoom wa sohbatihim di toog ak yëpp gis nañ ci wa mahabbatihim sopp leen almar'u ma'a man ahab wa talabi ziyaratihim sàkku di leen ziyaare gi waaye wa du'a minhum di sàkku seen ñaan <laughs> mu andi hadith bi yeneen bay saasaam di wax saxaaba yi ay saxaabaam nga xam ne ñoom fii kaw ñi ci def mais mu ne leen am na koo xam ne mu ngi mu ngi dundu de mu ngi dundu mu ngi yaman mooy amul dara yi di ngeen am ndax du saxaaba loolu moo tax sànq maanaam Uways radiyallahu anhu wa rahima <laughs> waaw <laughs> pour suivre euh, sunnaay boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi euh, taxawoon nañ ci fan yee voilà borom bi lañ naan azza wa jalla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala alayhi salatu wasalaam ak yonent yi alayhimu salatu wasalaam ak yu mel noonu ak malaaka yi bu dee borom xam-xam saxaaba yi ñu naan leen radiyallahu anhu wala radiyallahu anhum wala anhu bu dee borom xam-xam yi ci des ñu naan leen rahmatullah alayhi wala rahimahumullah wala rahimahullah waaw. Uways moom du saxaaba boo gisee sànq bi ñuy wax li imaamu Suyuti waxoon nan la ñuy xamee saxaaba moom bokku ci mooy laqir rasul waaw moom dañu war a yonent bi alayhi salaam haddu saxaabi musliman raaqi rasul moom dañu war a yonent bi alayhi salaam masu koo gis masu la jataayoo moom moo tax du saxaaba yorul darajaay saxaaba waaw <laughs> mais yonent bi alayhi salaam quand même di wax ca am na ci riwaaya yoo xam ne xam nga fii lii rek la nii mais boo demee ci al-Isaabatu fi tamyiiz as-sahaaba lil-Haafiz Ibn Hajar rahmatullahi alayhi indi na foofu di leeral affaire boobu. ënd fi yeneen riwaay yu bari yoo xam ne Seydina Ali ibn Abi Talib ci boppam moom yonent bi alayhi salaam nee na wax na ma ne ma ñoom bi mu leen di wax moom it ci la woon ne ko yow boo dajee Uways na nga ko ñaan mu ñaanal la njéggal <laughs> waaw wax ko saxaaba yi kon ñu bari lañ ñu bari lañ woon moo tax Seydina Ali ibn Abi Talib ni ko Seydina Omar laaye na ko ñaanal la njéggal la ko Seydina Ali ne Uways ah yonent bi alayhi salaam de waxoon na bu ñu dajee yow nga ñaanal lu njéggal kon ñaanal lu njéggal Uways <laughs> ah kon allahumma astaghfir ah allahumma ighfir li ali <laughs> yàlla na nga jéggal ali kon <laughs> radiyallahu anhu waaw mooy di sakku ñaan ci ñi nga xam ne ñooy ahlul xayr ndax yonent bi alayhi salaatu salaam li tax mu jox leen ay meloom waaw ba pare ne leen bu ñuy ñëw bu ñuy moom rien buy ñëw rek ñi muy àndal ñu baax la ñuy doon ndax dañoo ñëw ngir renforcer. armée jullit ñi nga xam ne ñoo ñi gën xam ne ñoo dugal l'islam ci réew yi nga xam ne ñoo ñu kawe lañ ku ko faatu yor darajaay euh, euh, euh, shahid waaw martyr mu ci ñooñ lay bokk nga xam ne dañuy laxas ngir dox ci loo xam ne mooy jëmale l'islam bi kanam ngir défendre l'islam ngir yëkkati l'islam li takuna ngir xare li takuna kalimatullahi hiya al-ulya waaw ñoom looloo tax jug mbooloo moom moom day bokk ci ñoom benn ba pare mu nekk koo xam ne yaman la ko terewoon a ñëw ci yonent bay sa mooy waajuram wu waajuram wu jigéen moo xam ne moom la doon toppatoo loolu lan moo ko gën a rëy saxaaba ba ma ñëw jóge woon yaman mais yonent bay sa damaa ñëw ngir jaayanteeg yow ci jihaad ak gàddaay mu ne ko ahayyun walidaak waaw rek ce que sa ñaari waajur ñu ngi génn wala kenn mu ngi dund kenn ci ñoom mu ne bal ñoom ñaari ñépp ñu ngi dund ba may génn sax ñu ngay jooy a bi alayhi salaatu salaam ne irja farja fa adhikhuma kama abkaytahuma dellul nga reetaan loo leen defal seen xol yi defal leen lu tax ñu bëgg kontaan ci yow comme na nga xam ne ba ngay génn noonu lañ doon jooyee ndax sa génn ga allah Uways nag daa toog Yaman moo taxoon xam nga gisoon nañ xadiis yooyu bi ñu gis fii ci bi ci riwaay yu bari yi nga xam ne luñ bëggoon nañ leen bi riwaay yi ñëwee mu ne ko dellul fa ñoom fa fii fa jahid debal fa ñoom waaw nga daldi sukk ci seeni tànk defal leen lañ gërëm te nekkul lu xaraam di dox ci seeni gërëm ca seen ñoom loolee ngay def fa jaahid picc sa bopp ndax léeg-léeg boo dina xaw a lasan mooy les gênants yi ñu doon wax ñi nga xam dañuy dimbali koo xam ne manalul boppam lu bari lépp dañ ko ko war a defal yow ba fa nekk tëj di tëj sa bopp bés bu nekk mbir yu mel ni day gën a metti lu la doon naa tout le doo dem bàyyi ko ngay muñ waaw mu tere laa def yu bari yu bari nga ñàkk ko te doo am te tamit yenn yi nga kii nga war cee taxaw loolu jihaad googu mu ne demal nga jihaad ci ñoom mooy liggéey ñi nga xamante ne ñooy sa mbokk yooyu voilà fa fihima fajahid fa fihima fajahid voilà fa fihima fajahid kii nag moom dafa toog fële ndax lool lahu waalida huwa bi saaba waaw am na waajur wu jigéen woo xam ne ak baax ci moom Allah law aqsama ala Allah la abarra yonent ne waat naa ne gis nga bu waatoon ci yàlla ne yàlla defal borom bi de dina ko defal la mu la la mu ñaan xam nga gisoon nañ xadiis yooyu ci baabu fadlu da'afati al wal fuqaraa wal xaamiliin ah yaa ngi fàttale ko loolu bay ca hadith numéro deux cent cinquante deux ca Haarisatu ibn Wahb radiyallahu anhu mu ne dégg naa yonente bi alayhi salaatu salaam doon wax naan ndax duma leen alaa uxbirukum bi ahlil janna kullu da'ifin mutada'if wala mutada'af law aqsama ala allahi la abarra waaw ndax duma leen tegtal xabaare leen ci waa aljana mooy képp koo xam ne dafa feebar torox lu ngir yàlla am ñoo nit ñi tamit doyadal ko duñ ko faale nga xam ne nit ñi amul benn solo ca waaye bés lu mu ñaan yàlla waat ne borom bi defal ma lii wala lu mu waat ne lii moo am borom bi fekk mu def la mu wax waaw loolu xam nga gisoon nañ waaw kon nag mu ngi noonu de mu ne kon Uways mii nag comme noonu la waaw law aqsama ala Allah la abarra kon kay kooku ku baax la ci waa ahlul xayri la mbokk wala déet nga ne waaw kon nag di leen ziyaare waaw wa ziyaarati wa wa wa eh? mooy talabu du'a yi wa du'a minhum di sakku li nga xam ne mooy ñaan ci ñoom moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam wax saxaabaam yi ne leen bu ngeen gisee kookee bokk ci waay yiw na ngeen ko ñaan mu ñaanal leen jéggal kon ñaan loolu du ah, lëkkaaleem ak suñu bunt bi sakku ñaan ñaanu waay yiw boo tax loolu sunna la waaw gis nit koo xam ne ku ñu xam ak cellate la ku ñu yaakaar ak cellate ci yàlla nga ñaanal ko ngir nga sàkku ci moom nga sàkku ci moom mu ñaanal la voilà loolee sunna la waaw allah te dinañ gis ci biir buntu bi hadis bi mujj bi nga xamante ne avant mooy hadis bi buñ ci génnee hadis bi ci tegu bu Seydina Omar ba léegi trois cent soixante-treize dinañ gis lu mel noonu yonent bi alayhi boo xam ne moom ci boppam moom moo sàkku ci Seydina Omar radiyallahu bañ koo fàtte ci ñaan allah te moom mooy rasulullah alayhi afdalu salaati wassalaam waaw kon buntu bi leer na kon lëkkaaleem léegi nag ñu jàll ci njànget yi waa Uways moom ñii ci yéeme de yonent bi alayhi nee na ma ne xayru taabi'iin ñuy ñëw ci sama gannaaw sama sama saaba yi seen taalibe yi kooku mooy Uways moo ci gën mooy le meilleur waaw te lii dafa leer inna xayra at-taabi'iina rajulun yuqaalu lahu Uways <laughs> lii dafa leer nañu ne moo ci gën waaye bu mel daal imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi ak ñenn ak ñeneen dañu ne kii gën ci taabi'i yi mooy li nga xamante ne nii mooy Sa'id ibn al-Musayyib nga lool ah loolu nan lañ ko mën a waxe da yonent bi saa saa wax li dañ naan la imaam Ahmad ginoo koo xam xadiis bi waxul ne yore mooy ci wàllu xam-xamu yonent bi saa xam-xamu tafsir xam-xamu fiqh yooyu ki ci gën a xeet yonent bi alayhi salaatu wa salaam ginnaaw saxaaba yi mooy Sa'iid seen taalibe mooy Sa'iid ibn al-Musayyib ibn Hazn waaye ki leen gën ci mooy Uways ni comme ni nga xamante ni noonu la ko yonent bi alayhi salaatu wa waxe waaw ñu gis ci mu'jizaay yonent bi alayhi wa salaam ci miracle yonent bi yu rëy yi mu xabaare leen loo xam ne nam leen ko waxe na amee ne leen leen dikkal góor goo xam nii la mel ci waa Qaran ci waa waa waa waa <coughs> eh, <coughs> moom Uways su moom bokk ci ñi nga xamante ne waa Muraad bokk ci waa Qaran ba pare yaram wi yëpp dafa feebaroon amoon ngaa ak laago hmm? yaram wi yëpp dafa amoon li nga xam ne mooy ak leer mu ñaan yàlla wéral ko ba mu benn bërëb comme dërëm lu ndaw benn amoon na ndayam ndayam la bàyyi foofee ak baax ci ndayam ñu ñëw laaj ko lépp nekk waaw kookoy as-sadiqul masduq alayhi afdalu salatu wassalam waaye Uways Uways nii mu mel Uways nii mu mel day wone façon nitu yàlla yoo xam ne nii lañu mel waaw borom bi nii la leen melale nii la leen melale mooy ay nit lañ yoo xam ne dañuy nëbbu moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu bi mu xamee ne moom la bi mu xamee ne moom la lan la wax dane dane ko ah ndax duma la bindal ca kama toogal Kuufa sama gouverneur ba mu ne ko déedéet man mooy ne ñii dañuy nëbbu dafa am nit yu yàlla yoo xam ne ñoom siiw bëgguñu ko de toute façon kenn ci ñoom bëggul siiw ngir siiw même ku baax koo xam ne dafa siiw waaw surtout rawatina ñi bëgguñu seen dara feeñ parce xam na ne nit ñi bés bu ñu xamee lool duñ leen topp ngir yàlla de ñu bari mais ngir lañu jàpp ne am nañ ko ngëneel gum am ci ñeneen ñi ngëneel boobu la ñuy doo seetlu nit ñi buñ gisee koo xam dañ naan waa ji mustajaabu da'wa mooy koo xam ne daanaka lu mu ñaan mu dal gis nga bu doon dañ ko soofantal ba xam ko nga foog ni ñëw gi ñuy ñëw ci ñoom yàlla la ñuy ut wuñ yàlla de seeni aaju la bëgg mu ñaanal leen mu faj te xam na ne du loolu mooy li gën a mat déedéet du loolu nit ñi dañoo war a nekk ñoo xam ne yàllaa leen ñor moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko est ce que doo bàyyi ma bindal la kama toogal Kuufa sama gouverneur ba mu ne ko ah déet akunu fi ghabra'i naasi ahabba ilayya ak teggini néew ko sax déedéet man nekk ci ñi nga xam ne les sans les non-voyants ñi nga xam ne ci poussière yi muy nit ñi nga xam ne kenn faalewu leen jàpp nañ ni mais ñii duñu dara di leen romb léeg-léeg sax duñu leen nuyu léeg-léeg bu ñuy romb sax gars yi bu leen nit ñi romb à peine lañ leen di seetlu comme ay xeer duñu leen faale mu ne man nag ci ñooñu laa bëgg nga nekk waaw moo tax yeneen may saa saa ne woon te hadith Seydina Anas ba rubba ash'atha aghbara waaw madfu'un bil abwab law aqsama ala Allah la abarra waaw mu ne rubba te gisoon nañ ba ñuy gis xadis biñ la junj léegi ne gisoon nañ ko yonent bi alayhi salaatu salaam ne rubba bariwaana ash'asa ku poussière ku ku ku koo xam ne karaw bi dafa cuqaaral waaw ak barabu poussière law aqsama wat naa ne bu waatoon ci yàlla ni borom bi dina def la nga xam ne moom la wax waaw man fu mu bil abwaab mooy dañ koy denc buntu fu mu def eh, eh, ramassez moi gars yi dañuy dem ba dootuñu leen utiliser sax terme mot ramassez moi ces charabia là qu'ils poussent ici wal iyaazu ñu fouillé qu'est-ce qu'ils font là devant la porte et eh, je veux que ñaawal suñu ville bi dañ leen di ñaawal quoi nekk ci mbedd yi nii duñ sol yére yu baax di taxawaalu c'est buñu man là ah ils font les poubelles non non c'est pas takk la leen di defal ngir nit ñi bañ leen a dekket waaw waaw mooy day nekk nii ci biir nit ñi kenn du ko faale kenn du ko éviter kenn du ko poole ci dara ndekete yoo waa kaw suuf moo fi gën waaj mais borom bi da ko nëbbe xaal bi nga ko jox muy xaalu ko ñàkk xaalu koo xam ne woyof mbubb amul dara léeg-léeg sax moo ay soxla di ñaan di yalwaan wala en général ñu mel noonu nag du ñu ñaan mais léeg-léeg ñu ñaan yàlla moom moom lay daal yaxsibuhumul jaahilu aghniya mais am na ñoo xam ne nag ñooñu benn affaire la mais am na ñu gën a garaaw mooy genre uwe si yi nga xam ne ñoom même ci biti boo leen gisee da di yéene sarax xam nga tële ku xamul da nga kii moom aghniya ñi ñoom woomal nañ mais kuy nag moo gën a ak ñàkk dëgg mooy barrière bi ko yàlla defal digganteem ak nit ñi ñi nga xam ne xamuñu te yàlla taxul def noonu comme Uways mi ak ka bari léeg-léeg borom bi def beneen côté bi nitu yàlla boo xam ne borom xam-xam bu sell boo xam ne boroom bi xam nga lu muy def kiiraayam alal day bari alal day bari alal ba ba ba dañ am mi saway saway ñu gaa yi du ñu foog ne kii kii nekk na nitu yàlla wala war na xam dara quoi. wala war na am benn cër ci yàlla borom alalam ju bari ji waaye loolu fàttali jamono yële xaw na yàgg nag la Cheikh El Hadj Omar Al Fouti Tall radiyallahu anhu doon wax ci riba te mu ko bu ma juumul ci loolu nettali boobu mu ngi ci al Ibriz ba Cheikh Abdul kii euh, Ahmad al Mubarak al-Lamti taalibe Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh radiyallahu anhuma mooy buur ba gis nga ville bi moo fi moo fi gën rafet le kër même buur bi moo ko gën rafet le kër bari ay alal la def sol yére yu rafet këram dañ koy garder am ay servante ñi koy liggéeyal ay booy ay bon ñépp di ko liggéeyal kër gi ay garde lépp gàndum palais mu am benn xaritam boo xam ne moom ca àll ba lay dund ca àll ba waaw ab sëriñ la mooy koo xam ne am na ta ay taalibe mais ca àll ba moom baax na ba ci côté benn rivière benn ndox muy jàll foofu la nekk fa sañ ci daaraam bu waree lekk ci fruits yi génn ci garab yi moom lay lekk wala ci jën yi nekk foofu moom lay nag di jaamu yàlla ak ci taalibeem benn taalibeem bi waroon a voyage ji jaar ca dëkk ba ca ville ba ca réewum taax mu ne ko boo demee ca dëkk ba comme que da ngay voyage war fa jaar wala da nga fay jaar dem boo fa jaaree diw na nga fexe loo mën a def na nga ko fexe gis boo ko gisee nga ne ko man maa koy nuyu mu dem laajte moom xamul kan la xamul dëkk bi xam mu fay door a dem laajte diw joxe turam ñu ne ko diw ngay laaj ñu waaw mu ne mooy mooy borom pale bi woon façon nit yooyu nee na bi mu ñëwee rien que bi ñëwee rek laata muy agsi mais bi mu agsee mu ngi gis garde yi garde corps ak garde ñiy garde kër gi ak li ak biir kër gi li bari ay nit yoo xam ne ñépp ci service lañ nekk nii waaye ñu nekk da nga daan kii xanaa mooy la reine d'Angleterre wala le roi Charles d'Angleterre <laughs> way saway saa yi offrir na mais mais sama sëriñ bi kii la mayoo nee na ko waa ji moom fii mu ñëw toog di xaar ñu xaarloo waa ji ak bi mu agsee mu ngi sol yére yu rafet yoo xam ne di leer saa yi am problème quoi léegi bon mais dem na bay waaj a sax dem yoonam ne waaye yow fii waaye kii kii mais mu ne ah waaye sama sëriñ ba sama ndigalul sëriñ la moo waxoon naa ko jottali nuyoo bi mu ñëwee nuyoo ñu ne ko mu ne ko yow mu ne waaw daa am lan moo doon sa soxla mu ne ko diw wax ko turu sëriñam moom dafa moom laa jóge doon dem mu ne ma naa fexe ba gis la daal di lay jottali nuyoo <laughs> eh, boroom alal ji ree rek ne ñu ngi koy fay boo demee nga nga ne ko maa ngi koy fay te laajal ko ne ko est-ce que mu ngi ci xolam bi ba léegi boo demee nga laajal ma ko lool waa ji nag dina téye kaawu moom taalibe ya mooy xel bi moom moom pour moom mais kii da way ñaaw wala lu mu mi nga xamante ni am ñu koy liggéeyal kër gi pale bu toll nii ak affaire yi fast nguur guy toll nii mu yor amee alal yu bari nii ay gaal bi koo yëpp wopp sama sëriñ bi nekk ca àll ba même bi jën yi ñuy napp ak fruits yi wàcc yi muy dem di jëli ci kii yi mu naan ma kooku moom moom moom mu ngi mu ngi bëgg àddina ba nii ma way ko moom kii kan moo si war a gën a bëgg àddina nii na affaire bi daal kii traverse ko après mu dem bi mu demee ba dox bi muy dox ba pare ñibbisi ci sëriñ bi <laughs> ci àll bi mu ne sëñ sëñ gis nga ba gis nga sama la waxoon sama sama xarit ba jottali nga soog nii mu ne ko waaw <laughs> mu ne ko lu mu la wax <laughs> mu ko non mu ne ko déedéet déedéet <laughs> demee dina la wax dara ngir man ndax moom bon dafa am kersa boo ki ni bon ñemewul di wax sëriñ bi naan ko moom nee na ndax bëgg àddinaan sa xol bi yaa ngi bëgg àddina ba léegi sëriñ bi ne ko déet waxal rek lim la wax mu ne ko ah bu dee loolu la nee ma de. est-ce que ya yaa ngi bëgg àddina ba léegi sëriñ bi jooy sëriñ bi ci àll bi te ndox ma muy nappee foofule fooyteef ya muy jële ci garab yi te moom lay dunde jooy mais sama mbokk mi wax na dëgg ne ko gis nga moom ni ko gis noonu du gis nga ko dem nga ba gis ko ak li ko yàlla may ci wàllu àddina ak alalu àddina ak lépp daanaka du def dara li ko lañ koy defal pare alal ji mu yor mu ne moom yàlla da ko defal loolu lépp waaye àddina nekkul ci xolam jamais mu ko kantaa yàlla damaa xañ yooyu yëpp te àddina moom mu ngi sama xol mooy yooyu dama leen bëgg lool waaye nag yàlla xañ na ma ko waaye moom mu ngi leen yor waaye mu ngi mel ni yoru leen moom mu ñàkk leen lañ yemale la yemale yàlla kese lay gis ci affaire xam nga ñaar ñooñu wute nañ moo xam ne moo tax borom bi en fait kiiraay comme li ko al Cheikh Al Hadj Omar radiyallahu anhu ci am na buntu def ci loolu mooy di leeral mbokk yi barrière kiiraay def ba dégette borom xam-xam dégette nitu yàlla xam ne kii ku kawe la fa yàlla jafe waaw ndax maarifatul ali yi maarifatul wali as'abu min maarifatil wali comme li ko borom euh, euh, kii xaatimatu tasawuf wax muy al imaam al Yadaali al euh, Cheikh al Haati Ahmadu Bamba radiyallahu anhu daal di koy reprendre way ko ci Masaalikul Jinaan ne gis nga wax te loolu borom xam-xam yi dañ koy wax radiyallahu anhu mooy xam yàlla bu kawe mi ràññee ko. à travers ay jëfam ak yi mu feeñal moo gën a yomb accessible que xam nitu yàlla waaw ndax yàlla ay mbiram dafa leer asamaan si kenn taxawul naa maa ko fi def suuf si kenn taxawul naa maa ko fi def kii raye koy dundal xam nañ ne yàlla mbir yi dafa leer alors que wàllu yu Uways mi bu Seydina Omar waxul woon ci lii yaakaar nga ne kilifa yi bokk ci waa Kuufa mu ñëw naan ko dégg naa subay saa saa wax ci lii mu dam directement ne ko jàngal ma jéggal ma ne ko yow mii yaa ma war a ñaanal jéggal ndax buy baax bi nga jógee ba pare ne ko yow da ngaa daje ko Omar wax ma da ngaa daje ko Omar mu ne ko waaw mu ne mu ñaanal ko pare nit ñi di di ñëw ci moom ndax si woon mu dem yoonam mu réer kooku bu Seydina Omar def loolu kenn du ko bàyyi xel te ndekete yoo moo gën ci jamono jooju ginnaaw saxaaba yi faalewu ko woon euh, moo taxit yàlla nañ ko bàyyee lii mu moom taxaw naan diwa fi gën moo gën ci jamono ji parce la parce que daal nee nañ mooy xalifa maamam walla iyaazu billaah fan ngeen ko teg parce que rek léegi képp ku nekk xalifa sa maam rek sa maamam ju baax ja moom moo gën ci jamono ji loolu ci worof yi salaam ak ñiy xalaate ni ñoom <laughs> yàlla ñi gën gis ci biir nit ñi lañ ne fa waaw gis nga moo demee ci rimaa foofee al Cheikh al Hadj Omar radiyallahu leeral ma fa affaire yooyu muy ay barrière la yu bari foo xam ne yow doo ko foofu min haythu la tadri foo dul xamee lay borom bi dëxëñ trésor am yi noonu la leen dëxëñ nag ci biir nit ñi moo tax yow boo mënee mucc ci yooyu lenn la képp koo gis mu nit jullit rien que même jullit yéeféer sax respecté ko naw ko ngir li nga xam ne moom la ko yàlla bind ma xëyee xoola Nicolas ndeysaan <laughs> ate la de gëmul dara waaye yàlla ko bind ndeysaan xoolal <laughs> non borom bee man nga kontaan ci Nicolas quoi ah que ne yéeféer bi nekk mais mbindeefu yàlla da kontaan wekk ko teg ko fu kawe bu soxlaa dara ñëw laaj la. nga koy def ak plaisir doo fi jaay ne ko laa attention kontaan def bu dee lu dagat la ak loolu ndax da ngay rendre service mbindeefu yàlla waaw waaw waa ahlul xidma nga bokk ci ñoom ñi nga xam ne ñooy dox rek liggéeyal jaam yi nit ñu seetlu léegi nga mel noonu tamit ci jullit ñi képp koo xam ne jullit la ma jàpp ne kii wàllu yàlla la de toute façon ak kii bu yàlla faral woon ak moom du ko def jullit. jeex na gis nga boo jàppeeloo yow doo tombé ci piège bi bi nit ñi di def di tuutal nit parce que gisuñu muy wax ay hadith muy wax ay kii wala di julli julli yu bari wala di sikkar sikkar yu bari gaa yi jàpp ne kii du dara ndekete yoo gaa yi sikkar ñëpp moo leen raw <laughs> yooyu du la dal parce que yow koo gis ku ne jàpp nga ko nitu yàlla jeex na bëgg naa ko ngir yàlla te teg naa ko fu kawe xam naa ne leer na ma yorom nag moom ma ump détails yi waaye borom bi def na ci loolu loo ci moom loo xam ne yiw boo xam ne tey bu ma ko wanoon dama ko doon raamal kon nag ma jàpp ko fonk ko ngir yàlla jeex na waaw jeex na kanta am na rëcc rëcc yu muy def yu feeñ loolu la borom bi di kiiraay mën na nekk kiiraay waaw ngir bañ nit ñi defecte ko <laughs> ngir bañ nit ñi daal di koy topp ndax nit ñi seetati ñu bari duñ seet yàlla li ñuy seet mooy intérêt ba ñuy am te nitu yàlla baaxul li am solo mooy yàlla waaw mais du mbindeef yi intérêt yi yi ngay am déedéet loolu lépp du yàlla moo tax boroom bi awliya om yi fu nekkal leen la leen dugal am na yoo xam ne ay xam-xam yu siiw la ñuy doon yu ñëpp xam ñoo ñoo gën a neexale teg waaw ñu siiw ñu xam leen seenu kell teg yooyu bu ne mais ñi ci ëpp meluñu noonu waaw ñi ci ëpp meluñu noonu waaw kenn lu leen bàyyi xel. kenn du jàpp ne sax ñoom existé nañ waaw allahu akbar kon nag ah mooy ñii seen mbir noonu la dañ koy nëbb waaw ba pare nga dañuy mel noo xam ne gars yi di yab mooy pas yab yab mi mais dañ di xeeb moo tax mu ne délégation boobu ñëwee wa fiihim rajulun yasxaru bi Uways koo xam ne da doon saboote Uways su ko ah di ko ñàkkal solo waaw loolu la gaa yi ay serpillère sax la leen di gënal <laughs> waaw ndax seen xaal seen borom da nëbb mbuut mi leen borom bi defal digganteem ak boromam la mu nëbb ko seen diggante waaw te amul dara ci biti luy eh, mooy façon malaamati yi façon nitu yàlla yooyu nga xam ne yow boo leen gisee da nga daan ci c'est un ordinaire quoi xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam la meloon mooy yonent bi sallallahu alayhi mooy li def lay def mooy nga xamante ne ni mooy ah, léeg-léeg mu am léeg-léeg mu ñàkk xam nga Uways soom ñàkk tuut rek <laughs> léeg-léeg mu am comme ni nit ñi rek mel léeg-léeg mu ñàkk. di feebar di kii di di demale nit ñi duggalante ñoom di dem ci marché yi di waxtaan nit ñi di seeti nit ñu leen di seeti di kii xam nga loolu nit ñi en général dañuy jàpp ne non borom nit ku nitu yàlla daa war a nekk ca àll ba moom kese.